أما بعد قال سماحة الإمام صلاح الدين التجاني عليه رضوان الرباني في الفرد الثاني من الكنوز العشرة وفي صفة الأمر والإرادة والمشيئة والأمر فالإرادة هي ما يطلق عليه الأمر الإلهي والأمر الآخر هو الأمر الوارد من الله ولكن على ألسنة الرسل إلى آخره kon ci euh, suñu jotaay bi euh, wax ne ndigal bi borom bi subhaanahu wa ta'ala di joxe ñaar la maanaam ñaari xeet la dafa am ndigal bi nga xamante ne dafa am intermédiaire am ndigal bi nga xamante ne moom amul benn intermédiaire waaye daf koy waxee rek ci kun maanaam danaan nangam nekk loolu daal di nekk maanaam mooy lu aju ci wàllu ndogal yi maanaam ci la ñu taxawoon euh, wax ci wàllu ak euh, mbir yi euh, ci buntu boobu ak mbir mi nga xamante ne maanaam moom la yàlla di joxe ndigal waaye dafa am intermédiaire comme ab yeneen maanaam comme par exemple bu naan la taxawal julli joxe azaka loolu da koo jaare ci ab yeneen maanaam ñun ñi yàlla deful képp kenn ci ñun muy ñëw rek mu ne ko boo demee ci àdduna nag na ngay julli na ngay woor na ngay def ak ak yu mel ñoo bàyyi ba ñëw fii mu daal di yónni ay yeneen tam alayhi salaatu salaam yeneen ci yooyu ñoom ñoo ñu dox li nga xamante ne moom mooy ndigal gi nga xam ne moo tukkee ci yàlla maanaam loolu xeetu ndigal la euh, kon gisoon nañ ne bi ñu taxawee Euh, gisoon nañ ne ndigal gi xamante ne moom mooy bi amul benn intermédiaire te mu koy wax ci kum maanaam bu naan dara bu bëgg dara nekkal danaan ko nekkal loolu la ñuy wax di ko tuddee al loolu la wax volonté volonté yàlla bi wala wala mu def ko dara nii mën na koo def mais na dem côté ba voilà voilà mu def côté dem ko foofu waaw demal demal demal ko nga foofu voilà ñoom demal demal ko ci ginnaaw nga foofu dégg dégg euh, loolu moom ndigal googu bu ko yàlla joxee maanaam bu dee dara dafa bëgg dara nekk bu dafa nekkal loolu ndigal loolu mbir moom mënu ko moy maanaam faaw da ciy dëkk beneen ndigal bu nga xamante ne nag euh, moom moo jaaree ci yeneen euh, maanaam maanaam ndigal googu bi boo seetloo daaw ci jotaay yu weesu moom lañ gisoon di wax ne wàllu dogal maanaam ñi nga xam te noonu lañ koy comprendre rek il faut que nit comprendre que yàlla lépp lu xew moom moo ko dogal te ni mu ko bëgg dong la amee te mbir yi mënta amee leneen lu bokkut ak la ko yàlla bëggee te na ko bëggee noonu la xamee woon ne noonu lay demee itam te noonu la ko kàttanam jéemee ko am. noonu la ko jëlee ci ñàkk am tamit indi ko am. waaye ñun ñoo war a am tamit beneen doxalin maanaam ñun ñoo war a am tamit beneen mbir moo xam ne yàlla moo nu ko dox muy gis-gis gi nee na par contre sama ndigal lii existé na maanaam muy li ñu tuddee namm-namm yi te loolu mooy réalité mbir mi ci dogalam waaye yow tamit ci sama sariya dafa am lu ma la digal ne la deel doxalee nii deel bàyyi nii baaxul lii bon la ma may la xel boo xamante ne da nga ko mën a ràññeewee itam su ko defee ñaar yooyu yëpp ngay boole ngir dund gi mën a jekk mais su fekkente ne tout le temps yow da nga naan rek yëpp yàllaa ko dogal comme garaawul naa naa toog rek mbir yi du baax naka noonu soo nee itam non damay def sans bàyyi xel ne yàlla moo dogal lépp itam mbir yi du baax maanaam mbir mi boobaa da ngay daal génne yàlla ci sa dund fekk nag mbir yi yàlla moo ko dogal li ko yëpp yàllaa ko dogal yow sabab lu rek ngay def mais sabab lu boobu ñàkk koo def tamit dañ la koo tere mu ne fal iraada du nam nam gi nag yé mooy maa li nga xam ne yëpp lakk moom la ñuy boyal ala yi ci moom al amru ak ndigal ak ilaahi dañ ko jóg buur yàlla kon donc maanaam ndigal bi nga xamante ne c'est l'ordre divin bi nga xam ne ci yàlla lu jóge directement loolu la wal amrul aaxar ndigal leneen li nag huwa mooy al amru ndigal al waarid bi nga xam ne moom mooy aju rab min Allah tukkee ci yàlla walakin waaye nag ala alsinati day jaaree day dawee ci làmmiñ ar rasul yeneen ci yàlla alayhi salaatu wasalaam maanaam ndigal bi nga xamante ne moom mooy dawee ci làmmiñ yeneen yi mooy daw ci làmmiñ yeneen yi alayhi salaatu wasalaam ñu jox ndigal loolu loolu moom eh, loolu loolu maanaam beneen beneen ndigal la loolu souvent moom la moom moom la ñuy wax ndigal bi nga xamante ne moom beneen bi ci def moom la wax namm namm bi ci moom la ñuy wax namm namm kon nag fa amrullahi ndigalu yàlla isa warada bu rotee bi xayri waasatin ci lu amul benn bi digle falaa yu'faa dee ko may abadan ba mukk boobu kenn mënu koo may ndigal li nga xam ne moom la yàlla di nga da ngay toog wala nga dem fële dana anan dégg nga ndigal su ko joxewee mbir mi ba pare ne nangam yow nekkal lool nit ñi duñ ko mën a moy nit ñi duñ ko mën a moy ni mu waxee ne na amee noonu rek noonu lay amee xattaam ndeke walaw doonte xaala ko dafa wuute al amr ndigal la mu joxe bi waasatin sul amr bi dil bi waasat sul bi dil la bi maanaam ndigal li nga xamante ne sax dafa ànd ak intermédiaire te moom mooy ndorat mooy mooy li mu tëral ci charia ne deel julli par exemple yàlla bu fekkente ne dafa joxe ndigal ci nekkal ak ñàkk nekk maanaam comme kun fayakun mu dogal ko ci mbir ne par exemple mbir mi bu mu nekk masala euh, comme le fait que mu Lahab euh, Abu Lahab ne ko euh, ci sariya maanaam ci lam na bi yenente bi sallallahu alayhi yàlla que yàlla ci dogalam moom moo dogal ne Abu Lahab ala kulli xaal bu gëm yàlla ak mu man ci xel bu gëm yàlla day weddi yàlla ba keroog muy dee maanaam ndigal gi nga xam ne moom la ko jox mooy ordre boobu nga xamante ne moom la tëral ci kawam ne ala kulli xaal da du day mooy du mooy yàlla ba keroog muy dee ordre boobu noonu moom mënu ko mooy Abu Lahab mënu ko mooy par contre ordre bi mu mën a mooy mooy bi nga xamante ne moom la ko jox ci laaj bi yeneen kii. waaye saa saa boobu moom na ko may. mu ne li am na ndax kat aw di digle boobu ma'muru lu di di di am ya'mura ci mu maanaam sañu maanaam kooku fu ñu digal la ci nekkoon na digle. loolu an amrin ñu ngi tukkee ci ndigal goo xam ne ilaa yéen kuy côté buur yàlla la li waa si tamit ñeel bi jigéen maanaam mooy lan mooy yeneen bi alayhi salaam maanaam am yeneen bu ko yàlla yoo xam ne ne ko digalal nangam nit ñi yeneen boobu tam du mën a mooy ndigal loolu maanaam lu fekk amul intermédiaire ci digganteem ak yàlla day day day day day day def la kooku tamit du mën a mooy. parce que bu possible lu woon ab yeneen bi yàlla ne ko waxal naa nga ba pare du ko wax kon kooku doonu mën a matasir yeneen waaye ci yàlla ne defal ba pare mu mën ko mooy kooku mooy ku dul yeneen maanaam kon ab yeneen mooy yàlla possible lu ci moom maanaam dafa possible lu en fait ni ko yàlla bindee moo tax du possible ci moom alors que ku dul yeneen mooy yàlla gi day daal di possible ci parce que lu tax parce que ndigal ji jikki ci yàlla ñëwul ci moom directement dafa am lu mu jaar mais ñi nga xamante ne yàlla moom daf koy digle maanaam muy ordre direct ci ci mbindeef yi loolu ñoom duñ ko mën a moy kon foofu la ñuy gisee différence bi am entre al irada ak al amr waan na tey kat almamuru ci la ñu digle bi xëy na la ñu digle la ñu digle bi xëy na waa si tamit ci lu amul di digle ma'murun kooku dañ koo digle di am luñ ci mbir moo xam ne ndogal loo xam ne iraada yi ko dug buur yàlla la maanaam ci nammug nammug buur yàlla la kon nag fa kilaahumaa ñaar ñëpp taa'un maanaam ñoom ñaar taa'un aji topp la yeneen bi wax nañ ko ne ko jotal li li nga li nga yàlla digal mu def ko ci ci ñu wëri ci moom bu yàlla bëggee ci moom mu mu nekk jullit mu gëm yàlla topp yàlla liñ ko digal mu def ko moom parce que yàlla moo ko digal maanaam ne ci ndogalam dana ko def ci namm na moom keneen ci bi def keneen ci woo woote moom taala aji kawe moom buur xat dëgg dëgg ab la nga naa jotal nanu awaamirahu ay ndigalam wa ay teram ala lisaani ci làmmiñu rasuli ak ndawam sallallahu alayhi wa sallam yeneen tam war rasul te yeneen bi moom alayhi ku ñoŋ la laa yaasi bi mooy allah buur yàlla maanaam yeneen bi moom dafa dafa ñoŋ maanaam mooy dafa infaillible dafa am infaillibilité indéfectibilité moom mënul moom du du moy du mooy yàlla wa saxaaba léegi nag mu def saxaaba yi ridwaanullah yàlla njërëmal yàlla i nekk ci ci ci ci ci ci ñoom in ata'u bu ñu toppee aw wala boog afaw ñu mooy faqat dëgg-dëgg ata'u topp nañ aw wala boog afaw ñu mooy nañ mu bal li xam ki nga xam ne moom moo leen doon jotali kooku lañ mooy wala ñu topp ko woowu te kooku mooy kan rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam léegi nag mu am ci note de base bi question bu am solo mooy ndax saxaaba yi dëgg-dëgg maanaam seen statut lan la ba tax ndax dinañu mooy dëgg-dëgg réellement waaw wala déet maanaam ñoom seen statut par rapport ak ñun ñi nga xamante ne euh, c'est sûr que ñun moom suñu possibilité wu topp li la yeneen ci bi sallallahu jàngale wala lu mooy ko am na. est-ce que saxaaba yi radiyallahu anhum ñun ñoom ñoo bokk statut ci buntu boobu waaw wala déet loolu ci note de ma wax ni ala sabilil fard maanaam ci yoonu supposition la maanaam dañu naqale rek ala sabilil fard ci yoonu naqale la rek maanaam mooy bu ñu possi bu ñu jàppee ni possibilité bu saxaaba yi mooy yàlla am na loolu na waaye nag maanaa oddohu ñun li ñuy lim di ko boole ndax ñun ñii ne est ay mooy yàlla mooy yàlla la li saxaaba si ñeent saxaaba yi radiyallahu anhum huwa loolu muqaddarum lu dogal la alayhim ci ñoom kay tatanazzalu bu ko defee mu mën a wàcc al ahkaamu àtte yàlla yi parce que saxaaba yi suñ ko yëkkutoon def dara yàlla di wàcc alxuraan naan bu leen def ci yi maanaam loolu possibilité boobu su amutoon kon aaya yooyu ñu mën a wàcc mbir moomu dama na am mais le fait que ñoom ñu nekk di mën a def loolu yàlla def dogal ko ci ñoom moo tax mbir moomu daan mën a am taman kenn ci nga xam ne zana dafa naan sàngara yi nga xam te ne faalu jëf nañ haadil kon loolu boobu am na ñoom mais li tax loolu am ci moom ak seen sell ni mu solee parce que saxaaba yi radiyallahu anhum seen statistique bi taxawaat mos nañu taxaw doon taxawaat doon taxawaat saxaaba yi radiyallahu anhum seen statistique moo tax ñoom euh, amul benn waliyu bu tolloog ñoom maqaam maanaam waliyu yi ñu taw yëpp ñoom yëpp boole ci gën a ndaw ci saxaaba yi te amul kenn ku ndaw ci ñoom moo ko féete kaw moo leen féete kaw fii kon kon foofu ñëw quddirat dogareef na alayhim ci ñoom al-ma'siyatu mooy yàlla bi li nata'allama bu ko defee ñun ñu mën a jànge yéen ñu ci ñoom ak sar ak sariya yàlla bi sar allah ni sariya yàlla bi amma ndaa nag hum ñoom ci haqiqa bi ci dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ñoom liñ nal xat dëgg-dëgg taarahum tànn allahu bu yàlla li soxbat ngir ñu mu ànd ak rasul yi yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom nag yàlla da leen tànn ci biir mindeef yëpp dafa xool ñi gën baax ci ñi ñi ci gën a kawe sell gën cee màgg fa yàlla yàlla gën leen a sopp gën leen a tax ci boppam ñooñu la tànn bi yeneen bi sallallahu alayhi wa mu ne yéen ñii yéen moom foofu ñoom comme sama xaala seen li nga xam ne noonu la waxee fii indi ñoom rasulullah ndawal yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam fii maa ci li nga xam ne rawaahu soloo na ko Abd ibn Humayd fii musnadihi fii musnadam an ibn Umar mu jël seen Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wa Daaraqutni imam Daaraqutni tam soloo na ko rahimahullah fii Gharaib Malik fii Gharaib imam Malik ci maanaam hadith yi nga xam ne imam Malik da ko wéetoo an Jaabir mu jël seen Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu wa zakarahu te tudd na ko al-Bazzar euh, imam boobu an Umar mu Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ba pare min hadith ñu ngi na tam ci àgg Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu aydan ba tey wa rawaahu solo na ko imam al-Quda'i rahimahullah fi musnad ash-shubuhat euh, euh, fi musnad ash-shuhat ma musnad ash-shuhat bi lahu bi nga xam ne moom moo xam mu solo ko an Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa rawaahu solo na ko ba tey Abu Zar al te mooy al al-Harawi Abu Zar al-Harawi fii kitaabu sunna fii kitaabu sunna an ad-Dahhaak ibn Muzaahim mu ko la ko mais munqati'an mu nekk lu dox nga xam ne foofu dafa ne ashaabi kan nujum ashaabi sama saxaaba yi kan di yéen alxadiis muy xadiis boobu wa fil baabu te bu ñu xoolee wax ji mu mel noonu du lax bi ñëwee na ci an nujumu biddiw yi amanatu sama amanatu ñoom ñooy kóolute ñooy saaraange yu sama ñeel asamaan yi ñooy asamaan fa ku demee am nujumu biddiw rek ataa day dikkee sama asamaan maa li nga xam te ne moom la ñu diggee ci moom moom lañu moom la ñu euh, diggee ci moom wa ana man nag amanatu man maay saaraange li asxaab yi ñeel samay saxaaba fa iza zahabtu ma demee man ataa ci lay dikkee asxaab yi sama saxaaba maa yu wa'adu li ñu diggee moom wa asxaabi te samay samay saxaaba amanatu ñoom ñooy kóolute li ummat yi ñeel sama xeet fa iza zahaba su demee asxaabi samay saxaaba ataa dana dikkee ummat yi sama xeet maa aduna li ñu digal maanaam euh, bitti bi suñ demee nga gis ni dem yëpp ñu nëbbatu nga gis niir yi ñëw taw bi daal di wàcc njariñ seen njariñal taw bi nga gis mu daal di feeñ saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom it noonu lañ mel seen yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo fi nekk moo tax mais ñoom bu ñu bu ñu bu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jugee rek maanaam bu làkkoo rek saxaaba yi radiyallahu anhum daal di delluwaat ci seen réalité dëgg dëgg dëgg di feeñee dëgg dëgg ci seen mat maanaam bu ko defee dootoo di gisati ci ñoom koo xamante ne day nekk ci ay ay ay yu jaaduwul mu ne rawaahu ba tey solo na ko Ahmad ibn Ahmad fi musnad yi ci musnadam wa sahih muslim tamit sahih moom muslim an abi musa ci mooy al-ashari radiyallahu anhu ah. xam nga saaba yi kon radiyallahu anhu maanaam li ñu bëgg maanaam fii li ñu fi leeral dafa am solo dafay leeral benn point bu mag a mag a mag a mag bu ama ama am solo mooy ne saxaaba yi radiyallahu anhum wala boobu ñu yeggale wax ba pare boobu dellu ci point boobu maanaam kon saxaaba yi radiyallahu anhum bu fekkente ne wala ñu mooy itam ki ci topp mooy kan wala ñu mooy ko mooy yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ci doon jottali ci ñoom wax bi fa man ataa képp ku topp awamirallah ndigal yi yàlla joxe allati yi nga xam ne yu balliwu waa jottali na ko ar rasul yeneen bi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam faqat kooku ataa ki mu topp mooy ar rasul yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wa man afa képp ku mooy nag faqat dëgg-dëgg mooy na kan afa mooy na kan ar rasul yeneen bi la mooy sallallahu alayhi wa sallam wa kadhalika naka noonu ak taabi'una taabi'i yi taabi'u moom mooy taabi'u na ñooy nit ñooy ndongoy saxaaba yi radiyallahu yeneen ci saa sam ay ndongom saxaaba lañ tudd saxaaba yi radiyallahu seen ay ndongo ñooy tudd taabi'u na ñooñu seen ay ndongo ñoo tudd taabe taabe après ñeneen génération ci def dooga ñëw nag daal di xaw a maaka maanaam moo tax ñële lañ naan mag euh, mag ñi ñii ci jublu ñii maanaam mooy saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ñooñu seen ay ndongo maanaam ginnaaw yonent yi bien sûr ak saxaaba yi radiyallahu ñooñu ak seen ay ndongo ak ñooña seeni ndongo muy trois générations après ñi ci moo tax ñooñu la ñu tuddee ak salaf ñi ci def ñu leen tuddee alxalaf euh, mooy mag ñi alxalaf mooy ñi topp seen kon euh, loolu léegi nag saxaaba yi radiyallahu anhum kon maanaam ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam topp ndigalam ah taabi'iin yi maanaam mooy seen ndongo yi ñoom fa in u ñoom fa innahum ñoom ata'u topp nañ aw war a ñu mooy as-saxaaba saxaaba yi radiyallahu anhum wa man ba'dahum ñu ñëw ci ginnaaw ñoom it ata'u topp nañ aw war a bëgg asaw ñu mooy al-ulamaa borom xam-xam donc selon génération bi nga xamante ne moom ngay tollool maanaam dañuy moy wala ñu topp kan borom xam-xam yi ñu tollool jamono yi ñu maaseel wala hada ci kaw loolu fa inna li wér bu wóor mooy amrallah ndigal gi yàlla jox ndigal ak yàlla moom subhaanahu ci dina ngam sell ku dina ma sell ngam gàcce ngàllaa moom jalla mag na wa ala te yëkkati ku na ci anam bu ëpp xelu mi moom moom laa yor faa ko moy kon woowu woowu bu boobaa nag kon ndigal gi mu joxe mun naa fii mun xaqoon mënees na koo joxele bil iraadati ci namm namm maanaam dañuy ak ndigal ga mu joxe tamit kenn ko mooy walhamdu xam ne moom kay yàlla nañ ko sant nag ba nga xam ne moom axbarana xabaare nañu an nafsihi ci boppam moom lu aju ci mbiram annahu naka moom yàlla comme ni mu nekkee suratu Hud cent sixième aaya euh, euh, euh, nekk na tax ci suratul Buruj tamit ñu naan fa'aalun limaa yuriid maanaam yàlla defaa koon lu ko soob moom lu ko neex rek rek rek rek rek rek lay def wa am na tey ne iradatoo nam namam nafidatun aji wéy la wala wa nafidun hakimun fii la iradatoo kama wa jallallahu yallahu loolu la maanaam moom ak nam namam day wéy ci daa iman lu mu àtte ci ñun loolu rek nam ko soobe lay am Płonie. Papa, hmm. wa qadarahu te moom yàlla as-sabiq aji jiitu la huwa moom yàlla al-ghalib mooy aji not alaynaa suñu la wala boog dogalam bi jiitu as-sabiq jiitu ji huwa mooy al-ghalib li not alaynaa ci ñun yàlla lam dogal ci ñun loolu ñun mënuñ cee comme ni nga ko wax soo fi Yusuf aaya 21 wallaahu bur yàlla xaalibun aji noot la ala amrihi ci ndigalam li mu digale mooy ndogalam li mu am loolu moom luy noot la ci kaw jaam yi walaakin na waaye nag ak sara naas yi lu ëpp ci nit ñi laay alamu xamuñu maanaam ñoom mënuñ ñu loolu euh, fii mu am kon point bi nga xamante ne point bu central maanaam buñu gis ci bas de page bi mooy statut saxaaba yi radiyallahu anhum ci biir mbindeef yi saaba ah, yi radiyallahu anhu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooñu la yàlla tànn ñu nekk ñi nga xamante ne ñoo gën a nooy xol ci nit ñi gën cee baax la xol gën koo kenn la comme Seydina Abdullah ibn Mas'ud wax radiyallahu anhu man kaana muta'assiyan wala wala muqtadiyan fal yaqtadi bi ashaabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku kuy jël royukaay na nga jël royukaay saxaaba yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que a baax xol ci nit ñi gën ci laax la ba pare yàlla da leen a tànn pour ñu ànd ak yeneen tànn sallallahu alayhi wa sallam maanaam saxaaba yi radiyallahu anhum meluñu comme wolof yi di gisee maanaam jàpp ne amoon na ndeysaan benn waaye bu tuddoon Abubakar ak benn waay bu tuddoon Omar ak Ousmane ak Ali ndeysaan ñu baax lan woon rek mu daal di jeex maanaam ah, <coughs> ah saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom seen kàddu ci biir kenn ngeen ko nii saxaaba yi radiyallahu anhum meluñu woon comme ne euh, dañ daan xeex rek xeex rek lan maanaam wala ñenn ñi figure maanaam image bi ñuy bëgg di joxe ci ñoom ne dafa amoon ci ñoom ñoo xam ne àdduna dañ dafa féexoon seen xol nga xamante ne saa yi dañ doon xëccoo bitee yi wala ñu mel noonu wala boog loolu sax moo tax yeneen bi sax sallallahu alayhi wasallam ba mu leen leen taxaw fële Uhud nga gis ñu ñu njëkkante parce que dañoo bëgg alal alalu àdduna moo leen jiital walla yu mel noonu loolu képp ku ko xalaatee saxaaba yi tee moo nga tuub radiyallahu anhu parce xalaat bu bon a bon bu ñaawee noonu maanaam nga am ko ci ñu mel ni ñoom maanaam ñàkk te duñ ëpp doole loolu tey kenn ci ñun mënta imaginer ñu ne yow imaginer ko sëriñ bi gën a fonk ñu ne moom xool bi àdduna rek ci nekkoon wala boobu dinaan xëccoo ay ay ay alalu àdduna fi mu bu gisee loolu rek hatta maanaam xool ko joxoon day daal di wàññeeku te saaba yi radiyallahu anhum ñoo gën kooku ak maanaam sëriñ bi nga gën a xalaat ak lu màgg màgg saxaaba yi maanaam dañ koo gën ci anam koo xamante ne amul élément de comparaison bu am possible seen diggante amul maanaam c'est que dañ koo gën comme li saxaaba ci jàll wax radiyallahu anhu saxaaba yi ñun bu ñu comparé ak ñoom ah moom maanaam bu ñu comparé ak mu ak ñoom ngi mel ni am piccum përëmtaan boo xamante ne day naaw te tayru xafaat ma dabi bi na may la maanaam nga comparé ko maanaam picc moo xamante ne fii tey maanaam maanaam mën naa wër adduna bi yëpp ci lu gën a tuuti vingt quatre heures maanaam day naaw wër adduna bi ba mu daj ci lu gën a tuuti vingt quatre heures picc mu tollu noonu picc mu mel noonu ni muy naawee di dem nga comparé ko ak mbelentaan boo xamante ne xorondom boo xamante ne ñu ngi dugg ci suuf si ñoom ñaar seen différence ci naawaay ni mu wutee donc cette différence ci ni ñuy yi ni mu wutee noonu la ñun noonu lañ mel buñ comparé ak saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam euh, loolu euh, kii la comparé boobu bu bu garaaw a garaaw boo xamante ne moom la Sadi Tidiane yi wax radiyallahu anhu par rapport ak saxaaba yi radiyallahu ak ñëw ñoom. maanaam ñu mel ni moom moom radiyallahu anhu maanaam loolu day day doy sëkk ci ñu mën a compa ci xam ne euh, ñun image bi ñu am ci buñ naan saxaaba la radiyallahu anhu maanaam ñun image bi ñu am du image bu baax maanaam image bi ñu am ci saxaaba yi bu baax yi sax alayhi salaatu salaam daanaka xamuñu am ci ñoom image boo xam ne bu màgg la dañ jàpp ne daal benn waay la woon rek bon dara ànd ak ay gars yi am voilà di faire ba daan na jaamu loolu loolu nag li ko bokk na ci na mooy liñ ci ay doom yu doon nañ ci maanaam ñoo xam ne dañuy taxaw ay sëriñ ñu naan kii mooy papa yi ah? mooy sëriñ bi quoi xëy na loolu la xëy na tamit. Euh, le fait que ñun seen imagination mënul yegg ci ñoom nan lañ la parce que effectivement suñu imagination mënul ci yegg comme li Seydou Mouhamed Ibn Arabi wax radiyallahu anhu maanaam soo xoolee lu tax saxaaba yi radiyallahu anhu ak yeneen ci alayhi salaam maanaam di leen tudd wàllu yu bëri di wax seen may di wax seen màggaay di wax seen maqaama fi ñu toll. mais bu ñu tudd saxaaba yi radiyallahu anhu am yeneen yi yàlla tam am wala seen yenn maanaam bu ñu toll yenn affaire yi lu tax parce que tout benn mbir rek la mooy ab waliyu bu màggee ba yenn am yenn seen benn seen bu ko yàlla teg maanaam am lu mu ko xamal lu mu koy maanaam du nangoo wax lu dul loo xamante ne xam-xam yegg na loo xamante ne moom it dund na ko wala boog bu ko bindul fiir na gis na ba mën cee am aperçu ci mel noonu rek lay nangoo wax maanaam bu nangoo prononcé wu ci yeneen maqaama yi nga xam ne yëggu ko wala xamu ko wala ñu mel noonu waaw li xew mooy ne saxaaba yi radiyallahu anhum seen ñoom yeneen yi yaa leen saafara maanaam du ko leeku wàllu yi moo tax ñoom mënuñu am benn aperçu bu leer moo tax dañuy gis moom li gën a mag li ñuy wax rek mooy saxaaba la woon jeex na bu ñu ko fii ba ñu saxaaba la woon ci mbirum dayoo mag day ci waa jooju. voilà maanaam ay nit lañu woon ñoo ñun mënuñu imaginer ñoom lu ñu toll ñun mënuñu ñoom lu ñu mel suñu imagination mënuñu cee yegg hmm. non saxaaba yi radiyallahu anhum lu ñu gënee lu ñu ëppee globalement mënees nañ ko tënk ci ñaari mbir mbir mu njëkk ni mooy ne saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo ànd ak ku kenn ak ku kenn nekkalul jaxasoo ak ku kenn jaxasoolul sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo euh, am maanaam dafa am lu leen yeneen bi sallallahu alayhi wasallam roof ba pare boole leen ci boppam maanaam keneen ku dul saxaaba yi radiyallahu anhum dafa am looy doon ci yeneen ci yàlla sa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais yeneen saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom dañuy boo leen xoolee spirituellement ñoom ñoo composé jëmmi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bokk ci moom koo xamante ne kenn bokkiwu ko ci ñoom ci moom loolu moom moo tax ñoom mënuñu yam ak keneen ci buntu ñoom maanaam lu am kenn amu ko ñoom foofu la njëkk a amee nit ci anam koo xam ne kenn manta muuta ko waane ba seen seen pënd loolu d'abord dafa a leer loolu mooy point bu dëkk bi deuxième point bi tax saxaaba raw ni mooy ne ñoom dañu am yeneen ñaari mbir yoo xamante ne ci la ñu rawee ñeneen ñi ci def bu njëkk bi moom mooy xam gi ñuy xam gëddu kan mooy yeneen bi sallallahu ñoom dañoo dañ koo xam ki nga xamante ne dama kaa gis bokkut ki li nga xamante ki nga xamante ne dama koy dégg rek imagine tey ma jox la exemple Euh, ndaw si nga am bu téye ko maanaam léegi takk nga ko enseigne bi bokkul ak yi nga xamante ne maanaam da nga koy dégg rek ñun ñoo koy dégg maanaam ñaar yooyu am na différence bu mag entre kii takk nga ko ba téye ko di dund ak moom ak ki nga xamante ne moom yow da ngay toog liggéey bi turam rek ñu ma koy dégg ñoom ñoom ñaar vraiment wuti <laughs> wuti nañ lool voilà beneen bi ñu def mooy am na différence bu mag entre muy dégg ñu naan un million d'euros ak li ma ci mën a ma koy xalaat di ko dégg bëgg ak tey ñu un million d'euros ni ma nit ñi nii téyal yaa ko moom lu la neex ba maanaam ñaari yoon am différence bu mag bu mag a mag a mag ñu ne saxaaba yi radiyallahu foofu lañu wute ñun dañuy dégg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun dañ koy dégg ñun dañ koo bëgg ñun dañ koo gëm mais saxaaba yi radiyallahu ñoom ñoo ko téye woon maanaam ñoom ñoo ko concrètement maanaam de manière palpable voilà donc ñoo ñoo ñu ko xam maanaam tey fi ñu toll un million d'euros li ma ci mën def fii toll man dama ko imaginer kese mais xaw ma ko ba tey alors ku fii ba mu moom ko am ci droit yëpp kooku moom xam na bu baax ni mu koy xame ni muy xame valeur am ni mu koy jullee maanaam ni mu ko jariñu ni muy leeree bokkut ak man mi nga xamante ne dama koy dégg rek te jiitu gu ma njariñ bi carrément du du benn saaba ku dul ñoom ñoo la gën a xam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu gën a xam njariñam loolu gën a xam màggaayam moo tax ku nekk ñi maanaam nangu woon naa rey doomam baayam yeneen ak yeneen xoolal ndaw si nga xam ne juróom ñetti mbokkam yëpp ci benn guddi ci benn bëccëg mooy oxot deenañ jëkkëram doomam ndijaayam papaam frère am ainsi de suite ba ñu juróom ñett ñu koy yëgal kenn par kenn sa diw na sa diw na sa lii na moom mooy déedéet yeneen ci bi laa bëgg xam sallallahu alayhi wa am na lu ko dal waaw wala déet dañu ko yeneen ci bi sallallahu alayhi wa mu ne kullu musibatin ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jalal bépp musiba ginnaaw yeneen ci bi rek sallallahu alayhi wa sallam mucc te dalu yeneen bi moom dara dalu ko sallallahu alayhi wa sallam kon c'est bon mais yow imagine nga niveau wu maanaam xa xalaat boobu ak gis ba parce que ñoom loolu gën a xam donc mën nañ ñëw gën a xam buñ jëlee diine ji par kenn kenn maanaam tey par exemple président Aboubacar radiyallahu anhu wala ku mel ne Seydina Ama wala Seydina Usmaan Seydina Ali radiyallahu anhu wala Seydina Ubay ibn Ka'b wala Seydina Abu Hurayra wala ñooñu ñoo radiyallahu wala ñu mel noonu ñoom ñooñu gën a xam diine bu suñu gëj ñooñu gën a xam diine mais am na ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo xamante ne xëy na gënuñu ñoo xam ñun diine bi mais nag ñoom ñooñu gën a am yeneen bi. damaa tam gën ñu koo xam ci buntu bi ma la wax nii. beneen boole bi nga xamante ne mooy ci deuxième volet bi beneen bi ci def mooy ne ñoom seen ngëm moo gën a dëgër suñu bopp ñëpp dee ñun bi ñu gëmee iman bi fukk ñoom dañoo amul jafe-jafe mooy dañoo gëm fu bokkal jamono parce que boobu moo gën a jafe tey ngay jéggi saan ci jaan rek yàlla gëm ko wala nga dégg Seydou Hadj Malick wala ñu mel noonu rajo am gëm leen nii nii nii dëggal leen wala keexoon na loolu yomb loolu yomb a yomb la lu tax parce dundoo ak ñoom. parce dundoo ak ñoom ñu dégg leen gëm nangul leen loolu c'est facile mais ak ñoom ba pare gëmee nii nga leen gëmee nii nu ko raw loolu moo def. te ñoom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañoo dund ak moom ba pare gëm ko diggal ko ci anam goo xamante ne ñu ñëw seen ginnaaw meluñu noonu te lii nag seen na ci ah, ñu woy ndeysaan ñoom tamit bon xam nga taalibe saxaaba yi lañu woon maanaam vraiment est non ñun ñoom ñii war nañu gis ku ñëw seen ginnaaw ku leen jege ci loolu parce que génération bi gën mooy génération saxaaba yi radiyallahu mais mais bi ci tegu mooy génération saxaaba yi ñoom ñoo gën loolu nag globalement la après mais c'est très difficile et très rare nga gis ku bokkul ci saxaaba yi ba pare ëpp doole saxaaba yi wala ëpp doole ku bokk ci saxaaba yi ci surtout ci côté ngëm ak côté xam-xam waaw ko côté ngëm ak côté xam-xam parce que euh, euh, cheikh am na benn benn kii sëñ euh, burdu bu mu mës def benn waxtaan ci bëgg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci sifa ci taarix xokkatul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bi al imam al qadi Iyaad bind rahimahullah ci buntu boobu noonu la buntu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi joxe exemple ci ñuy njëkk ñi maanaam tabi'i yi ñoom ñooñu lañ bëgg woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala moom ba saaba yi rasaar mais seen dongo yi ñu bëgg woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ciy gis koo xamante ne ku mel ne euh, Muhammad ibn Munkadir fekk imam Malik rahimahullah ñu ko doon wax naan ko way fekk bu tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ngi gis imam Malik ah day yëngu day kii quoi day day day nekk ci xaal quoi yëngu gars yi nag benn moment affaire bi xaw mel ni dafa xaw a gars yi bon c'est vrai dit que quand même bon voilà bëgg na ci d'accord mais damaa dara mais bon est-ce que ëppul quoi maanaam ni ngay comporté woo quoi mu ne leen yëpp gisoo leen sama sëriñ bi. bu commencé joxe exemple koo xamante ne moom biir muy biir bi tuur yonent bi sallallahu alayhi yaram bi day xonk ci saa tellement daf ko bëgg maanaam ci saa si yaram bi yëpp day xonk ku mel ni nga xamante ne moom dafa imam Maalik dafa ñëw Makka euh, comme moom Madina la dafa doon ko woon génn euh, ci at bi la am profité dem Makka na ko ñaari yoon ñaari at nanguwul jàngee ci moom dara nanguwul jàngee ci moom dara ba benn année ñaareelu an année bi bi mu ñëwee mu gis ko mu ne xaaral ma dem xool ji parce que da doon dégg muy jàngale mais bi mu demee di gis ko gis ne imam bi suñu tuddee turu yonent bi sallallahu dafa dégg turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu daal di ne non kon kii wóor na quoi kii war na parce que ku bëggee yonent bi nii sallallahu alayhi wasallam du du wax ci moom lu dul dëgg ainsi de suite voilà ñoo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais da leen a jaral lu ne ne souvent yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun liñ ci rek mooy seen suñu loxo yi ci kaw kese loolu rek lañ ci attan mais ñooñu nga xam ne bu ñu déggee ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lii la jàngale lii la wax te fii xoolal Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu bim ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne bu leen tere seen jigéen ñi ñuy dem ci jàkka yi la tamna'u ima Allah masajid Allah bu leen ko tere benn doomam bu tudd Bilaal na wallaahi lanam naa woon na waat naa ci yàlla dinañ leen ko tere parce que jigéen ñii ma gis maanaam li ñu bëgg mooy jigéen ñi bokkul ak yeneen jigéen ñi nga xam ne ñoom la yeneen bi doon wax salaa salaam mais ñi xam ne léegi dañuy tuwaale ko doo nga dem ci jàkka mu waxi loolu Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu boobu la tàmbale da koo ŋàññi xas ko xas ko xas ko boobu la nangootu la moom ba li mu génnee àdduna nangootu la moom lu tax parce que kii yeneen bi lañ wax ne moo wax nangam moom mu amoon ci xalaat sallallahu alayhi wasallam nangutu la wax ak moom léegi da ngay xalaat ci ñun nag naa boo xam rek yéen bi wax na ko mais bon est-ce que ah ah nit parce que génération en fait faut ñu comprendre que ni ñoom ni ñu ko bëgg woon dafa dëgg woon ci ñoom moo tax ñii war na ci ñoom ku ku fi ñun suñu génération kuy xam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam comme ñoom niñ ko xam malgré les apparences nag parce que ñu bëri ci ñun parce que dañoo dañoo dañoo suffiante wu dañuy jàpp ne xëy na ñoom xam nañ ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam lu ñeneen ñeneen ñu njëkk ñu la xamutoon waat naa ci yàlla ne tool du leen ci walaat maanaam ñoom rek seen jëmmi bopp xam leen rek déjà maanaam beneen affaire la voilà dañ daan topp jéego yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci biir ak ci biti ci lu nekk kon loolu moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum ci gàttal loola tax ñoom ñu ñu raw mooy bu njëkk mooy le fait ñoom ñu am jëm yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam li yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam roof leen xamante ne roofu ko keneen ku dul ñoom ñaareel bi ci def moom mooy le fait que ñu am ñaari mbir yoo xamante ne mooy xam gi ñu ko xam ak ak gëm gi ñu gëm message indi ba maanaam ñu ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi ñoom et moo tax comme naan xaafis ibnu xajar wax rahimahullah bi ñuy laaj ndax sayyidna euh, ci Muawiya radiyallahu anhu ak sayyidna Umar ibnu Abdul Aziz radiyallahu anhu kan moo gën mu ne loolu laaj bu yàqu la benn xare benn xare bu sayyidna Muawiya radiyallahu anhu ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xare ko moo gën mbooleem maanaam sayyidna Umar ibnu Abdul Aziz radiyallahu anhu ak mbooleem bi fi ñu Ah, am na leneen lu mu gën a saxaaba yi radiyallahu anhum mooy ne su dul woon ñoom ñun duñ def ci diine bi parce que ñoom ñoo def tax ñun ñu def ci diine bi ba mu ñëw ci ñun intégralement sans altération amul dara lu ci yàqu dañu ko transmettre exactement ni ko yàlla joxe yonent bi sallallahu alayhi mu jox leen ko ñoom it noonu lañ ko joxee ba mu yegg ci ñun saa am dara lu ci yàqu suñu woon seen yitte seen góorgóorlu seen farlu kon ñun diñ ci jot ci kaw loolu ñun mboolem lu ñu jot moo tax seen tijaan ak yàlla bi ñu wax xalaat par ay par exemple ak mbir yu mag yi ci nekk ba nga ne ko koo mais yow lii nga wax yëpp ci mbirum xalaat par ay moom ah ah kon yow maanaam lii moom kon ku ko am di ko def non lii moom saxaaba yi sax xanaa kon ñoom yaa leen di raw mu ne leen déedéet saxaaba yi nag bokkuñu radiyallahu ñu ne mu ne lan mu ne parce que yow sax loo def ci lu baax loo def ci lu baax balaa ñu ko bind ñëw ci sa registre bind ko ñoom seen bopp parce que ku doon ñoom yow doo ci jot. voilà su dul woon yow ñoo su dul kon nga ni jullit ñëpp moo la ñu mën a def ci lu baax. saxaaba yi am nañ ko ba pare radiyallahu anhum pas kenn pas pas pas yëpp koo leen boole waaye képp kenn ci yëpp loolu maanaam loolu da leen jox benn suprématie ak supériorité ak euh, euh, jiitu maanaam primauté boo xamante ne keneen bu ko am ci ñoom radiyallahu anhum comme ni ñu ko waxee woon ci yeneen jotaay ci chaque jamono dafa am ku ne ñu leen di doon wala ku leen di doon par rapport ak saxaar ngay en fait voilà yeneen yi alayhi salaatu wasalaam Euh, ñoom ak saxaaba yi radiyallahu anhum amul élément de comparaison aussi c'est-à-dire que ni am ci saxaaba ci élément de comparaison entre saxaaba yi radiyallahu anhum ak keneen ku dul ñoom ci wàllu yi noonu la nekkee am élément de comparaison entre yeneen ci yàlla alayhi ak saxaaba yi radiyallahu anhum noo amul borom subhaanahu wa ta'aala bi mu bindee yeneen bi moom la jëkk amal bi mu ko amalee leer boobu sallallahu alayhi wa sallam selon ni muy séenoo selon ni muy séenee ku nekk niveau bi mu séenee moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam selon niveau bi nga ko gisee ban niveau la ban ban ban étape nga ko gis foofu la sama xaamatoo léegi bu ñu xoolee yeneen yi alayhi salaatu wa salaam ñu raw ku dul ñoom te parce que yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñoo njëkk jàkkaarloog leeram njëkk gis maanaam di ci biir moom loolu moo tax xadara yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bi ci tegu mooy ci juróom-ñaari xadara yi xadara bi ci tegu mooy xadara yeneen yi alayhi salaatu salaam parce que ñoom ñoo ñoo dikk ñoo ko dikk ñoo dikk ñoo dikk jàkkaarloo moom ñoom ñoo xam ci moom ñooy xamee ci moom kon loo xam ne ku dul ñoom duñ ko xam yeneen ci alayhi salaatu wa salaam lu euh, en bi yeneen bi ci yeneen membre univers bi existence bi ci yeneen ci yi la d'abord alayhi salaatu wa salaam moo tax ab yonent bu nekk dafa am lu mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ay ay caractéristiques lu mu copier ci yonent bi sallallahu alayhi wa yooyu la feeñee ba pare feeñal ko wàcc ci xeetam di leen jariñ par rapport ak loolu moo tax ñeneen ci yëpp alayhi salaam bu fi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwoon fekk kenn ci ñoom nekk ci kaw suuf di dox li ñuy dox ba fay ba fay maanaam kook mission foofu lay arrêté ci saa si ci saa si foofu lay arrêté parce que lu tax parce que miroir maanaam ci ci moom ñëw na maanaam ni wolof yi wax quoi tumbulu bi du teew ñuy nataal maanaam moom ñëw na rek jeex kon yeneen bi àll ba saa saa doom mu féete kaw. saxaaba yi radiyallahu anhum ñoo ñoo ñoo ci tegu maanaam ci buntu boobu lañ koy waxe loolu moom moo tax tamit tout temps différencier mbir yi baax maanaam lenn lu ci nekk nga xam tamit ban place nga koy teg lu ñuy wax loolu bu fekkee suñ dañ wax de manière absolue il faut savoir que ni souvent dina am ay mbir ko tëg tënk maanaam dafa am ay maanaam cadre boobu buñ koy restreindre ma pas pas cadre bu absolu yeneen ci bi daal sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy wax di ko teg ci kaw ba pare mu nekk de manière absolue amul restriction amul cadre boo koy dugal ku dul yeneen ci bi ku ne sallallahu alayhi wa sallam boo ko jëlee teg ko ci kaw yëpp dina am cadre boo koy restreindre voilà dina am kaaba boo koy boo koy tënk sinon rek du du dox après mu def euh, wàllu yu bu ne dañ naan kullu waliyyun ala qadami nabiyyin bépp wàllu boo gis dafa nekk dafay dox ndig tànkal ab yeneen maanaam loolu li ñu mooy wàllu yu boo gis dafa am part d'héritage ndono gu mu amee ci ab yeneen ci yeneen boo gis ci ab ci benn ci yeneen yi alayhi salaatu salaam moo tax nit nga nekk wàllu yu lu dul mu am benn yeneen bu mu am lu mu doon ci moom mais boo jëlee ensemble yeneen yi ñu doon. maanaam boo jëlee ensemble wàllu bu doon benn yeneen ñu ñëpp soo leen boole ci la lay jox héritage bi nga xamante ne mooy lu dul nubuwa maanaam lu dul nubuwa bi yeneen ci boobu amee parce que nubuwa bi yeneen ci boobu amee loolu kenn du ko doon parce que yeneen dootul amati ci ginnaaw yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mais lu dul yeneen bi lu dul maqaama yeneen rek def nga ko doon ci yeneen waaye soo jëlee ensemble yooyu yi yeneen wàllu yooyu yëpp amee yooyu soo leen boolee la lay jox li nga xamante ne moom la benn yeneen rek yowoon moom moom kese loolu loolu ko bàyyi xel dina xam ne yeneen du caaxaan yeneen lu voilà alors que saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñëpp ay muhammadiyuuna la radiyallahu anhum maanaam yéen ci yàlla muhammad lañ lañ lañ lañ lañ doon sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi radiyallahu anhum même bu fekkente ne dañuy nuru mën nañuy nuru kenn ci yonent yi alayhi salaatu wa salaam ba pare am na beneen mbir euh, ci saxaaba yi radiyallahu dama ko fàtte saxaaba yi radiyallahu anhum képp kenn ci ñoom day taxawee maqaamay képp kenn ci ñoom maanaam wala boog nga kenn ku nekk ci day taxawee li ñu ci def ñëpp taxawee moo tax doo parfois précision ci kan la ci ñoom moo ci ñoom ku maanu la waxam dafa gis dafa mën a bàyyi xel képp ci ñoom boo ko ŋàññee mu jural la musiba boo xamante ne doo xam boo mën a wax képp kenn ci ñoom boo ko ŋàññee wax ci moom lu ñaaw wala nga xalaat ko ci moom loolu moo tax suñ doon waxee sànq maanaam ne li euh, li yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk dafa am nu mu doon doxale nu mu mel comportement bu ñu doon am ñenn ñi ci ñoom parce que actes yi yàlla yi dafa war a jaaree ci ñoom ci ñoom suñu nekkul woon di wax wala di def yenn yi kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam du doon mën a jàngal mbir yi ñii ñi ci def maanaam loolu kon foofu doonu ko woon mën ak nit waaw loolu moom moo tax yooyu mat naa bàyyi xel mat naa bàyyi xel te mat naa sàmmante waaw masalan tey bu ñu naan Seydina Ali dañ koo xamee woon xam-xam ak yu mel noonu xamee ne moom moo leen ëppoon xam-xam parce que Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moo leen ëppoon xam-xam par exemple buñu naan Seydina Omar dañ koo xamee woon njàmbaar ah wala yu mel noonu mais njàmbaaru Seydina Omar bi dafa yàlla li muy màgg màgg màgg maanaam dafa feeñee ci moom rek mais Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moo ko non seulement moom moo ëppoon mais saxaaba yëpp amul kenn ku ci yaafutoon amul kenn ku ci amul woon jàmbaar googu maanaam li mu mën a wax mooy dañ naan saxaaba bii bi daa gën a feeñee ci bii maanaam loolu côté boobu la gënoon a feeñal parce que bu ñu nekkee communauté ñëpp mënuñoo feeñalandoo benn affaire kese il faut que kii gën a feeñal lii kii gën a feeñal lee kii gën a feeñal lee kii gën a feeñal lële bu ko defee lépp mën a doxandoo voilà te ñoom lañ toppantee ci ordre boobu surtout ci kat kat yu nit yi xulafaa raashidun sayyidina Abu Bakr sayyidina Umar sayyidina Usmaan sayyidina Ali radiyallahu anhum surtout ñeent ñoom mais ñeneen ñi ci def al-ashara al-mubashsharuna bil janna ñeneen juróom benn yi ci def sayyidina Zubayr ibn Awwam sayyidina Talha ibn Ubaydillah sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas sayyidina Sa'id ibn Zayd sayyidina Abu Amir Ubayda ibn al-Jarrah Sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ak ñeneen ñu ñëw seen ginnaaw ci biir waaw kenn ku ci nekk da ngay gis koo xam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dañ seede ci moom benn mbir wala ñu xamee ko ko fekk képp kenn ci ñoom dafa yor junni li ñu ci boo xamante ne toq ndox góor ci mu jox la caractéristique bu géej toog ndox boo ci jël analyse ko la mu jox la éléments yi nekk ci géej yëpp saxaaba la mel radiyallahu anhu d'ailleurs loolu mooy expliquer le fait que ñun ñu ñëw seen ginnaaw ñun li ñu remarqué radiyallahu anhu ne ñun li ñu remarqué mooy lan mooy ne ñi ñu doxalal diine bi mooy ñu ndaw ñi ci ñoom ñi ñu gën a doxalal diine bi mooy ñi nekkoon xale yu ndaw ci ñoom. donc na Abdullah ibn Abbas na Abdullah ibn Abdullah eh, eh, eh, ibn Zubayr ibn Awwam sayyidina Abu Sa'id al-Khudri sayyidina Anas ibn Malik sayyidina Jabir ibn Abdullah hmm? ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen radiyallahu anhum nga xam ne ay xale la ñu woon sayyidatu Aisha ñu ay gone la ñu woon radiyallahu anhum jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xale la ñu woon ñu am bu ci amoon ma ñu maximum maximum li ñu doon am mooy vingt ans Seydina Jaabir vingt six ans di leen dugg di génn àdduna loolu mooy âge maximal ñeneen ñi jël ay gone la daanaka ak ñeneen ñu ni ñoom ñu bari bari bari bari ñu mel ni ñoom ñoom globalement ñoo tax jur ñu xam ñu diine mooy di gën a nekk xale ci ñoom lu tax parce que ñoom ku ci nekk ku nekk da nga mën a taxawee ñeneen ñi ci def maanaam Seydina Abubakar radiyallahu anhu ànd ak mu gënoon a taxaw Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu jàngee ci diine te mu tukkee ci moom bëriwul bëriwul waaw dañ koy naan Nu'man ibn Bashir am xale yu ndaw yi rek dafay waram am ñeneen eh. parce que daa bëgg nañu lu ñu lu ñu lu ñu xamee Seydina Abubakar bëriwul li ñu xamee Seydina Omar bëriwul li ñu xamee Seydina Ousmane bëriwul li ñu xamee Seydina Ali bëriwul ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi ñoom ñu xamee ñoom bëriwul. li ëpp li ñu xam li ëpp li ñu xam ñu ngi ko xamee ci xale yi ci xale yu ndaw yi. radiyallahu anhu. voilà. parce que tout simplement euh, ñeneen ñi ci def dañu nekkoon di préoccupé wu ci lu ëpp ci solo loolu maanaam luy gën a tax mbir ñu mën a taxaw donte ñoom doon nañu gàllal gis nañ ci bulu ko maanaam ci xadis yi ñu toll bi léegi Seydina Ousmane ñoom Seydina Ali ñoom ñi ah dañu dañu soxalal fii nii dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dañu jàngal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nan la doon jàppoo nan doon jullee nan doon di ñoom seen bopp jàngale nañ ko radiyallahu anhu ba pare saxaaba yi am na beneen mbir la ñu rawee ñeneen ñi ñëw seen ginnaaw bon lu ci ëpp rawatina jamono yu mujj yi mooy ne ñoom amuñu woon benn spécificité maanaam tey seetlu ne saxaaba bi moom par exemple jàngale mooy spécificité wala saxaaba day moom dégg nga di di ñaanalaate mooy wala loolu sax amutu woon amutu woon kuy loolu amu ci woon wala ñu ne ci moom xeex rek kay spécificité léegi ñoom ñëpp dañoo bokk ndowoon mboolem luy mbiru diine ak mbiru adduna yi ñoom ñëpp ñu bokk ndowoon nekk ci di téemu dañoo amoon perfection ci côté yëpp radiyallahu anhu te loolu mat a bàyyi xel la ci dañoo amoon perfection ci côté yëpp te sahaaba yi radiyallahu anhu bokk na ci leneen loo xamante ne am lañ ko te ñun raar na ci ñun ko am mooy ñoom dañ doon am possibilité doon gis malaaka yi xeex nañu par exemple Badar malaaka yi ñëw di xeex ñun ñuy gis malaaka yi te doon ñu wuñu Ah, par exemple ñu seex ba yàgg kenn di seex ak kenn ba yàgg kenn ñëw jaaree ci ginnaaw dagg bopp waate ñu xool xam ne ci bokkul ci ñun du nit comme du maanaam du ñun quoi mais ànd ak loolu yëpp doon ñoom jóg dañ na c'est normal te bariwaan na ñun bu doon ñun la suñu délégation bu ñu gisee loolu dañuy jóg ñaar <coughs> voilà. si bëri waa te ñoom dañ daan gis Seydina Jibril alayhi salaam saxaaba yi radiyallahu anhu ak yeneen ak yeneen alhamdulillah saxaaba yi radiyallaahu anhum dañu daan takkoo di julli naafila guddi gi dañ daan takkoo euh, di woor buñu war na luñ ko doon de ba pare am na ci ñoom ñu amoon lool alal waaye am na ci ñoom ñoo xamante ne tamit alal amuñu ko woon waaye amul kenn ci ñoom ku ci xaalam changé wu parce que dafa am wala parce que amul amul kenn ci ñoom ku ñàkk ñàkk bu tar jékki-jékki am lu bari bari yor sax nguur ba pare xaalam soppeeku amul loolu amul ci ñoom léegi ñoo xamante ne bu ñu ñàkkee tar extrême boobu parce que ñoom li ñu daan ñàkkee dafa gën a grave bi ñu ñàkkee ah ñoom ñun li ñu waxee dund amul ak ñoom li ñuy wax du benn de ñoom li ñuy wax fii ni amul mooy ki nga xamante ne danoon dem ba nga xamante ne day toog ay fan du am lu mu lekk lu mu naan loolu lay teg waaw wala benn yére kese lay am pendant cinq six mois benn yére rek lay wax wala lu ko yére boobu jour bi mu koy fóot du génn day da koy teel a fóot pour xaar mu wow mu doog ko mën solaat pour saa ñu wute nag dafa leen a gën a sawar la ci jaamu yàlla ba pare ñu mën a wër bëccëgu maanaam ku nekk ci xaal boobu nekk ci xaal boo xamante ne. xiif gi da lay maanaam da ngay dema ba ba ba ba ma commencé euh, boo boo boo xoolee asamaan si saxaar ngay gis ndax xiif maanaam nga nekk ci xaal boobu excellence ci ni ngay jaamoo yàlla excellence ci ni nga gëmee yàlla excellence ci ni nga xamante ne noonu ngay téye xam-xam ak di ko defe mais nga deme changé beneen xaal nekk buur léegi gouverneur alal bu bëri bëri te nga continuer di excellence ci côté yëpp loolu mooy xaalu saxaaba yi radiyallahu anhu mais suñu génération yi mujj ku ci xaalam soppeeku tuuti rek dèjà la muy gis ko soppi mooy waxinam maanaam doon nangoo waxati wala loolu mooy première étape deuxième étape bi mooy ah ay xarit voilà fréquentation day changé lépp day changé mais xoolal Seydina Omar radiyallahu anhu buur bi dafa ñëw di ko fekk ci sabu siiw boobu buur bi dafa ñëw di ko fekk parce que collaboration moom koy julli ñi te instant bi mu nekkee ci li koy julli ñi julli ñi ñoo ëpp doole ci àdduna bi benn buur ñëw di ko seet ñëw ne moom laay wër am moom mi nee na laay wër ko mooy kee toog kee te bi ci ronu garab gee di noppal hmm, moom xanaa lii man tamit mu ñëw mu jub ndax nuyu ko mu ne ko ah yow de jub nga sa xel dal na maanaam bu doon n'importe quel buur suñu jamono ji n'importe quel président imagine ngeen mu ne Macron mi ngi ci doon garab bi tëdd nopp ñun moom lay rëcc mu ko doon defe saxaaba yi radiyallahu anhum noonu la daan naan ñooy nekk gouverneur bu dëkk bi en moom ñooy nekk imam bi jiite jumaa bi ñooy président mooy nekk tamit jëmmi imam bi jiite jumaa bi ba pare nit ñi buñ jaaxle ci seen diine moom moo leen koy jàngal ci bi moo koy liggéey économie dëkk bi moom moo ko yëkkati politique bi muy doxal mooy yëkkati économie bi saabee ñoom noonu lañ doon def radiyallahu anhu ba pare bu ñu waree xeex yi mën a <laughs> si mën na leen maanaam loolu mooy ñooñu ñooy saxaaba yi radiyallahu anhu kon nit dama ñu par exemple nga hmm? doon yéen saa yi daal yi. dañuy faral di waxtaan. nga doon pare moom karma al tariqi hmm? après li nekk di dugg ci jamono bi parce que loolu moom c'est possible. ah lu possible loolu moom ci buntu boobu amul parce que règle règle ci may yàlla. domaine maanaam yàlla ni muy mayee règle bi mooy amul règle loolu mooy règle mooy amul règle yàlla nu ko neex lay mayee kum ko neex kum ko neex kum ko neexe nu ko neexe kum ko neexe ci ana waaw ci anam yu mu ko neexe ak ci temps ko neexe yàlla moom ay mayam amul limite ci dara amul limite ci dara amul règle ci dara moo tax nag nga war a jëm ni loolu tax nga war a jëm ni man nga am képp ku la manoo koo am ne ko yow yaa ko mënta am mais man moom mën naa ko la mënta am ne ko ahan kay yow mii yaa ko mënta am mais man moom ah mën naa koo am parce que lu yàlla maye kese la maanaam na noo may lu ëpp li mu mayoon ñu bokkal jamono ak ñu ñu jiitu yëpp loolu maanaam man manu yàlla la man la c'est que dafa ajuwul ci keneen ku dul yàlla segam maanaam ci moom la aju te segam ci la aju mais lan moo tax nga bëgg yàlla bi maanaam nga jàpp moom da may keneen mais yow bokkoo ci ñu ko war a mën may te lan moo tax lan rek moo tax c'est que ñun bokk li ñu tardeel dëgg dëgg dëgg mooy li mu gëmloo ne maanaam li mu gëmloo ne yow tekkiwu dara maanaam dan laa xaw a ne Euh, mënoo réussir yow mënoo am mënoo mel nii mënoo mel naa la ko suñu gëm ko ñu gëm loolu foofu la prisonnier maanaam prison bi foofu la ne ci sa bopp bi la ne prison bi nekkul ci réalité bi ci sa bopp bi dong la ne ñun boo tinkee koo ci prison boobu tinkee ba ngay daal di dugg ci li nga xam ne nag mooy jiit boo xamante ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem yàlla saa yu ko neex mu may la lu gën lu mu mayoon koo mës a naw koo mës a naw yàlla na la may lu gën la ko dox mais nag foog nga ko danga koy gëm dangay gëm lu mën na ne te kenn may nit ñi dafa ajuwul ci keneen ku dul moom kese voilà subhaanahu wa taala mais léegi nag la bëgg a moom maanaam ku la bëgg a maanaam bëgg laa def ci ronam moom daf lay jëmloo dem mel ni man mën nga ne yow kay taalibe rek nga mën a nekk ndeysaan da ngaa war a kii rek xam nga da ngay bootu foog nga nekk njaboot foog nga nekk nangam loolu buñ la ko waxee yow sa xel danaan c'est vrai que man njaboot laa taalibe rek laa mën a ne damay ñaan yàlla dee ci taalibe damay ñaan nangam maanaam loolu lay jëmloo ne yow yaa war a yow yaa war a bañ waaw parce que yàlla daf la yàlla daf may possibilité yëpp potentiel demal gëmal sa bopp nga lu nit mën a am mën nga am mën demal jubal sa bopp rek xam nga tax baax am américain xam baax parce que dafa gëm ne moom na nekk seen slave man maanaam moom mën na toog moom ci boppam instant bi fii laa toll mais loolu laay ji bi mën naa ko réussir te ci man la dépendre dépendre ci keneen ci man la dépendre loolu loolu la rawee ñeneen ñi ah. ñu ne ñoom ñoo gën a muus dès le départ ñoo gën ci déedéet le fait que ñu gëm ne man fii laa toll lu ma amul nag ci man la man maa góorgóorlu maa def yitte bi wax mais damay xeex damay damay damay xeex affaire bi ba jot te man rek maa mën a nekk barrière contre moi ci yoonu yàlla sax noonu la mel may yàlla yii nii bëri na duñ jeex duñ mbaat soo bëggee sax nga raafale lépp lu dul jeex quoi maam nga raafale lu dul jeex lu illimité lu absolu boo bëggee ñu ngi nii xamal yoon bi nag bu jaawale yoon yi par contre bu jaawale yoon yi loolu rek lañ lay laaj léegi ci def yëpp ci sa yitte la am kenn nag moo koy maye mooy yàlla te mën na ko te jox la ko wàññiw ko dara te bëgg na maanaam bëgg na nga mel noonu dafa liggéey yow lu nit yàlla am booy dégg ñu wax la histoire am ba mu yiw la ba ngay ba ngay joom ci mbiram xamal ni du dara par rapport ak li la yàlla mën a may kuñ la nekk li mbiram nag ba nga joom rek xamal ni li mu li ko yàlla defal du dara par rapport li la yàlla mën a may nga xam nga la la laaj ah sa volonté yow la laaj yow sa ambition yow nga gëm sa bopp yow loolu la laaj te nga gëm ne yàlla rek ko koy maye keneen du ko maye yàlla rek moo koy maye te dépendre ci keneen ku la bëgg a wax ne la ah ah saa yi teel nga yam sa place xamal sa bopp bul jéem a mel ni man kooku daf la bëgg moom daf la bëgg def jaamam. te yow waroon nangoo nekk jaamu keneen ku dul kan yàlla jeex na loolu problème foofu la nag loolu nag du neex ñi nga xam ne dañu bëgg dominer nit ñi parce que ci la bëgg dominer tout le temps daf lay bëgg day bëgg nga bañ a yeewu ba maanaam parce que soo yeewoo da lay dominer en fait soo yeewoo domination day day day jafe après lan moo nekk discours bi bon léegi day ji nga léegi dafa ci ñu bàyyi ko léegi voilà moytandiku leen ko ku dangereux la moytu leen ko parce que day ji nga day day day diir mbagg day day day day day diir mbagg mais lu tax ko duma leen diir mbagg parce que au moment où adduna bi ñëpp ñu ngi pour di takk wante dañ ci nekk pour compétir yàlla mooñ ko li yabluwakum ayyukum ahsanu amala yàlla ne dama bind dee ak dund pour lan pour nattu leen arrêté kan ci yéen moo gën a rafet jëf lan moo tax man bugguma bokk nekk ci gën a rafet jëf lu tax bugguma ko lan moo tax waruma ko am ambition boobu lan moo tax te yàlla ne looloo tax ma bind leen yéen ñëpp ma bind leen dund ak dee lan moo tax man man man ma war a gisee daan daal ñu war maa gën a rafet jëf man lan moo tax lan moo tax ñu war maa gën a baax te yàlla ne la ma bëgg ngeen compétir pour kan ci yéen mooy gën a baax lan moo tax bu ñu nekkee ci benn man waruma ba jël lan moo lan moo tax bu ma ma jël pied ñu ne ma booy nga sa place matière bii révisé ko mais bu révisé bii parce que après da may raw lan moo lan lan moo lan lan moo pourquoi man moom ma mel noonu lu tax surtout que maanaam bu doon sax day dépendre dugub góorgóorlu kese lii de c'est que mbir la ne du ci yow du ci man su ma la gënee soo ma gënee du ci yow du ci la mais nag am ambition parce que boo amoo ambition gën man damay ambition am la te loolu man maa ngi lay prévenir man damay bañ nga am benn benn kii betteel ci biir boo amul ambition gën ma man am naa ambition gën ma voilà que ça soit très clair te nag ci loxol yàlla mi ci loxol yàlla ci xel rek voilà soo bëggee daal nit ñëpp nag li ci neex tamit mu ne nit képp kenn ci yàlla mën na koo may loo xamante ne musu ko mayee avant dootu ko mayee ci après ba pare loolu nekk lu dul jeex tamit ku nekk ci ñun yàlla mën na ko ko defal kon lu tax man sama bot war a empêcher sa bot sa bot parce que dama bëgg na nekk sama jaam di ma topp tout temps ma lay dem digal ngay def ma lay tere ngay bàyyi nga may dox ainsi de suite defar bu boobaa man dootu mën a gën a ci xam nga mais ñun ñaa ñëpp dañuy dëkk ci ngir naxante bu ñu demee ci kanamu yàlla ñu gis ne ndekete suñu potentiel yëpp yàq nañ ko non non non xam nga lan mooy loolu mooy dëgg nañ ànd ci yoonu am li may am nga am li ngay am ku nekk ci ñun ñii am li ñuy am ci yoonu yàlla te yàlla rek ci tax yàlla mën na noo boole may ñu lu dul jeex kenn ku nekk te lu dul jeex loolu infinité boobu illimité boobu kenn ku ci nekk ci ñun la mu am du empêché ba ci moroomam ñun ñëpp ngi nii suñu suñu suñu fiw téléphone illimité la c'est pas parce que dama am illimité ci sama téléphone que yow sa bopp daf koy empêché sama illimité bi ma am wàññiwul sa illimité dara nit ñëpp mën nañ ko am mais lu mu laaj ah lu mu laaj nag dafa laaj la sacrifice voilà abol ah, ah, ambition la laaj dëggu ne yàlla rek seen yàlla te moom moo ñu moom te adduna du ko dul yàlla te ñu wax ko jaamu bañ ko bokkaale ak dara yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu gëm ko bëgg ko dëgg ko dëgg ko wóolu ko tegu ci tànk yëngu teg loolu la laaj ñu awaat loolu la laaj ñu awaat voilà léegi nag ku bëgg a def ginnaaw ah bon <laughs> c'est un choix aussi choix la possible choix la aussi ah bëgg nañ gën a am choix la mais bu ëllëgee bu bu yàlla di joxe trophée yi bu bu kaas aussi parce que yaa bëggoon def man li ma ci gën a ñetti mooy da ngay bàyyi xel wax naa ko plusieurs fois da ngay bàyyi xel léeg-léeg ñi nga xam ne ay supporters lan amuñu benn am na ko boo ko tax maanaam ñu teg leen ci terrain bi ñu leen war a ngeen a raw rawante jël raw gàddu gi te ku e il suffit que nga def chronomètre bi ñu lay jox nga respecté ko rek pour nga mën a am trophée yow supporter yi ci kaw nga xam ne amuñu benn ambition au lieu ñu wàcc daw ñoom ñu toog tënk ci kaw di supporter di tàccoo ko tëdd ba pare ñooñu ñoom ñoo leen convaincre que ne bàyyil daw bi nga bëgg a def yéegal ci ñun ngay supporté comme ñun maanaam c'est que loolu mooy problème bi ñi nga xamante ne amul benn ambition ñoom ñoo lay bëgg dëwloo ne la non ça va yow course bi warul ci bokk kaay fii comme ñun nga bañ a am ambition comme ñun te du rawante boo xamante ne pour pour pour raw la ah, dëgg rawante boobu noonu ci ci ci ci maanaam piste bi voie voie yi dafa infini illimité ku ne mën naa taxaw ku ne mën na daw ci chronomètre dañuy chronomètre la rek nga am trop lan moo tax ngay bëgg man man du ma daw man lan moo tax man du ma compétir lu tax ba pare yoo xam ne lu tax bëggoo compétir surtout que kii joxe trophée li mu yor ci trophée dafa illimité te mooy yàlla moom mooy joxe dafa illimité surtout que moo moo la choisir ne damaa bëgg nga ñëw nga def course bi nga def trophée damaa bëgg nga ko ma jox la trophée bi defal effort rek defal nag effort ma jox la mais yow ngay topp supporter yi ci kaw nga xam ne amuñu benn ambition déjà ñoom ñooy paas ñuy ñëw